bismillaahi rahmaani rahiim ñu ñëw ci nettali juróom ñett fukk bi sëriñ muxtaar penn mas naa ànd ak sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtaara ñu jëm dëkk bu ñuy wax ñan gurab waaye dëkk bu ñu àgg sëriñ bi day teggi waaye am na dëkk boo xam ni ba fa yeggee sëriñ bi da ko fa yónni ndox ba mu demee ba dëpp dajeek ay jigéen ñu naan njëkkante laa ngi njëkkante laa ngi bu ma yëgoon gaaw boole ko tàccu bi mu agsee sëriñ bi ne ko muxtaar foofu mu ne jigéen ñooñu nga dajeel ci sunu mbir lañuy wax waaye xamuñu ko siiw na kon léeg-léeg waaye wax loo xam ne sunu boroom subhaanahu wa moo ko koy wax loo te du ko xam ba tey mag ñi daanañ faral di listixaar ci lu mel ni li ngay njëkk a dégg boo dajee kenn sunu boroom subhaanahu wa taala kenn xamul lan la waaye moom waaye moo moom lépp boo ko dee xool ci lépp waxtu wu nekk mu mel ni kuy wax ak yow ci lépp gis nañu sëriñ tuuba xaadalaw lahu maxtaare lahu daana faral di listixaar ci alxuraan lu bari te fi mu ne aaya yi dañuy mel ni luy wax ak yow wallahu alam ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak benn am na ko masa ànd ak sëriñ bay jaxate ñëw ci sëriñ tuuba xaadalaw lahu maxtaare lahu ba mu nuyoo ba noppi xamal ko ni ci fere yi laa bokk waaye bi may jébbalu dalaa fekk ci tukki bi ma jébbalu woon ci maam na doon xaar bi mu waxee loolu sëriñ Mbay jaxate ni ko jébbaluwaatal sëriñ bi ni ko du ko jar sëñ Mbay waxaat ko ko mu yeesluwaat sëriñ bi ni ko war ngaa sant Babacar jaxate ndax lu dul agsi fii agsi fii ku gën kooko ni ko sama ñaari way jur itam dañoo jiitu woon te bëggal naa leen aljana te xaw ma lenn lu ñu liggéey lu leen ko mën a may xanaa xam naa ni bi nga nekkee ci tukki bi am na at moo xam ni li njaboot gi doon dunde ñu daa ko yóbbul maam Ceerno sàq mañu ko daa sàq mañu ko daa dajale ñoo ko liggéey yoon bàyyi ko fi sëriñ bi xaadala wala maxtaar loxo jox ko limub ay rakka ak lu mu cay war a jàng ni ko boo noppee fas ko ci muy bëgg jóg sëriñ bay ni ko nee ko maa mu ni ko maa lànk sëriñ bi ni ko kon baax na def nañu la gën a gaaw am nañu ko ci biir nettali bi ci lañuy gën a xam ni sëriñ bi bëggut di def lenn loo xam ni day waral xel di jaxasoo ba tey sëriñ bay jaxate radiyallahu taala anhu xam na lu bari ci sëriñ bi loolu dañu ko jànge ci biir nettali bi ba tey inamal ahmaalu bi niyaati fi ne léeg-léeg nga dégg waxiin wu gàtt te jublu ga mooy tax mu doon la gën rafet sëriñ bi nag day xam jubluwaay wala alam ñu ne ci nettali juróom-ñett fukk bi ak ñaar am na bis ca njaareem sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaara lawo dégg kuy jàng solli ala laysin safa bi yow mi badrin iswafa maha shihaabil unafa bi hahdihil muhassami mu ni bérit mu ni bërit wax ni nañu ko woo mu ñëw sëriñ bi ni ko loolu ku ko wax mu ni ko ci sa xasiida gi ñuy wax jasbul xulóob laa ko gise sëriñ bi ni ko dama yaakaaroon ni daa am ku wax yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama lu raw li ma ko wax ma bëgg a laxasuwaay ma bëgg a laxasaayuwaat seetal loolu mel nañu danañ danañu nettali itam lu mel nii ci nixmal nabiyu wa rasul nimal la si jaada bi suul lana bi rabbihi jamil min dikrihi wa laqami waaye li ma yaakaar mooy ñaari nettali la yu bokkut ndax sëriñ bi moom saa su ne saa su masaa dégg dara ci xasida yi daana faral di soppiku lool li ëpp ci ay waxam itam day mel ni li ko daan waral mooy mu dégg ku jàng dara ci mbind mi sëriñ bi nag xaadaloo law maxtaaraloo dañuy wan melow murit ci ay jëfinam ak ay waxinam moo tax mu def nii waaye wóor na ko ne kenn mënta wax li mu wax ci yonante bi sallallahu waaye wóor na ko ni kenn mënta wax li mu wax yonante bi li mu wax ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi aalam sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaaraloo nee na ku teral lu bokk ci man tedd ba faaw ku teddadil lu bokk ci man teddadi ba faaw lu bokk ci sëriñ bi xaadalaw law maxtaaraloo mën naa doon ay mbindam wala ay doomam wala ay yéreem wala barab bu mu mas a jullee wala lu mu mas a laal wala lu mu mas a wax wala wala wala wala yeneen loolu sëriñ bi wax xaadalaw law maxtaaraloo dañuy firil fa huwa xayrun lahoo ji ci wax yàlla jàll subhaanahu wa taala ji mu ni wa man yuhashim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi ndax sëriñ bi nee na sunu borom subhaanahu wa taala màggal na ko ci kemtulaayu ak màggam moom yàlla subhaanahu wa gis nga ni dañuy wax ci sariatu ku sànni alxuraan ci sobe murtad na li ko waral daa mel ni kuy doyadil yàlla subhaanahu wa taala naka noonu sëriñ Tuubaa xaadalahu laaw maxtaara lahu lépp loo doyadil ci mbiram boo gisul lenn ci saahir loolu day tegtale ni nekkatoo ab jullit bu wér ndax boo nekkoon jullit bu nar a dem àjjana dangay daal di gis la mu lay wàññi fa sansa wallahu alam ñu ñëw ci nettali juróom-ñett fukk bi ak ñeent sëriñ tubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo nee na alxuraan fa ñu ma ko doon joxe kuy wax baasin miim baasin mii maram mënu faa yegg fa ñu ma doon joxe julli julli ko rukkoo ak sujjóot mënu faa yegg siiw na kon sëriñ bi suñu borom subhaanahu wa taala jox na ko alxuraan mu door a ñëw àdduna su ko defee lu jëm ci wàllu ruux nag dee su ko leeral li ko waral mooy ñi ci xam dara ñoom bu ñu koy dégg di ko xam di ko nangu ñi ci xamul dara itam benn ñu gëm ko ci ndimbalul yàlla subhaanahu wa taala jariñu wala ñu bañ koo gëm loru wala xiyaasu billahi ba tey mel na ni nee na bi ñu koy jox alxuraan ci àdduna ci weeru rakki gàmmu la tollool wala alam ñu ngi ci nettali juróom ñett fukk bi ak juróom sëriñ tubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas nay laaj ay gone ku ci ne fuuy saw saar ku wax fa mu toll mu jox la paketu miskatum miskitum xuymet am ku mu laaj foo toll mu ni ko sóoratul xamar sëriñ bi ni ko foo ca toll mu ni ko fii maqaadi siddiqin inda malikin muqtarir sëriñ bi wax mag ña fa nekkoon nañ jige si ba ñu jigee mu laajaat ko mu waxaat ko sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo ni saa boroom xamal na ma ni li tàmbulee xaafiri san bi ba fii mu wax ku ko jàng ngir njéggal yàlla jéggal yàlla jéggal la ku ko jàngal kaneen ngir njéggal itam dana ko jéggal wér na sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo léppam njariñ la aaye alxuraan yi itam dañuy mel ni luy wax ak moom su ko defee nii sëriñ bi def da nga ci dégg ni alxuraan alxuraan képp moo ko ñor ndax laajul kenn foo dëkk wala kuy sa baay wala looy liggéey waaye da leen a laaj ku ci ne foo toll fi mu ne loolu ak soññu la ci ku ne ndax day mel ni ku naa la gaawal àggal wala alam ñu ñëw ci nettali juróom juróom ñett fukk bi ak juróom benn maam Cheikh Anta radiallahu taala anhu mas naa wax Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaara lahu ni ko am na weñ goo xam ni kaamil bi lépp moo ciy daje sëriñ bi ni ko ak weñ mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko andi ko ba mu ko andee sëriñ bi ni ko bismillah mu taal ko mu ni audu billahi min asheytaani rajim sëriñ bi xaadalaw law maxtaaraloo ni ko ubal ubal ubal boppam lay muslu su ko defee kon loolu day mel ni rajo la woon xëy na kon booba rajo amoon na ndax foto moom amoon na gis nañu netaalu sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo mel ne itam wér na ni fital moo ko njëkk a andi moom am Cheikh Anta doon ko wan sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo ba tey machine ñaw sëriñ saa jenn moo ko njëkk a andi doon ko wan sëriñ bi sëriñ bi nag li mu xam ci zahir ak baatin daa bari lool te daa sopp yàlla lool subhaanahu wa taala loolu mooy tax lépp lu mu xam ni dana ko wàññi dara diggam ak boroomam wala mu koy naxal da koy moytu kem kàttan fi mu ne lu mel ni rajo dana néewal say jëf naka noonu télévision naka noonu moolukaay yii bu ñu seetloo gis ni tax na ñu bari bindatuñ lu bari ndax wenn këyit ngay bind mu def ko junni këyit yu mel nii baax na ci ak wet waaye jullit li mu war a bàyyi xel mooy wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura li ngay jëf képp lañu lay fay bu ëllëgee su ko defee nga bañ di jàpp ni bari këyit yi day tegtale bari jëf yi déedéet li ko waral mooy jëfoo ko ki ko jëf kay mooy kay sonn ngir mu bari ak ka alal ju ko lew di ko ca def ngir mu tasaaroo waaye yow day mel ni sunu boroom subhaanahu dalay wan ni ful li nga jëf wallahu aalam ñu ngi ci nettali juróom ñett fukk bi ak juróom ñaar daa am tabaski goo xam ni Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo daa am ku mu jox ñaari xar ni ko joxal menn mi Muhammadul Mustafa ma ca des Muhammadul Fadil koo ñëw jox ñaar yépp Sëriñ Muhammadul Mustafa tabaski googa Sëriñ Fallu rendiwul dara ginnaaw ba mu ñëw di siyaar ci Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara fekk sëriñ bi nekk ci biir mu toog di ko xaar ka defoon loola gis ko xelam dem ca mu ñëw ci moom di ko leeral la tax sëriñ bi génn ni ko maroo lee nag muhammadul faadilu moomu maroo lee nag muhammadul faadilu moomu bu ëllëgee moom laa leen di booleel du ngeen ma gis de daat koy wax ba mu ñetti yoon door a toog